léegi ñu laaj ñu njëkk ñi ñoom seeni wax ñoom li ñu li ñu doon kii ndax ci yoon sax dañ ne woon ñi ñu noota rek la ñuy la ñuy tudd seeni argument yooyu mais ñële pour jox leen junj rek ñoom ci xulla tey ni lañ ko delloo mooy bu dee mat na vague bi mat na ëpp na xulla tey ni muy environ cent soixante livres ñoom dañ ne bu dee changé wul baax na bu dee nag moo ko gën néew mooy kon affaire bi yàqu na ñi ñi des ne leen déedéet mooy ne baax na mën nañ cee laablu mën naa cee sangu set mën naa cee jàpp léegi nag comme que avis boobu lañ nootaloon fii mooy lan mooy seen argument léegi maali euh, ñoom seen première seen bokk na ci seen argument yi mooy li ñu waxoon rek dañuy indi aaya yi bu dee am na foofu argument ñu indi lool hadis door a indi bu dee beneen preuve buñ mën a indi ci yeneen yi ñu waxoon ca début ba ñoom ñu ne alxuraan dane kat wa anzalna innal ma'a tahurun non yonent bi saa salaam dane alxuraan d'abord wa anzalna minas samaa'i ma'an tahuran wala mu ne ci biir géej moom moo leen tàggatal géej yàlla moo ne moo leen tàggatal géej ngir lan ngeen ci sàkku ci ngëneel yim def ci biir géej te ba muy wax loolu waaye tamit ngir lan ngeen sant ko après ngeen nekk ñoo xam ne ginnaaw bi ngeen amee yooyu ngeen sant yàlla tamit bi muy wax loolu tegu fa ne leen bu ngeen demee nag ci géej par contre ndoxum géej baaxul xam nga loolu waxu ko kon nag ndox mi mooy dafa des ci cosaan di laab tey laabalaat te gisuñu ci biir vague bi gisuñu lu ko yàq léegi ñu ne deuxième argument mooy lan innal ma dañ ne ndoxum géej ndox moomu ngay wax loolu innal ma tahurun la yunajjisu shay la yonent bi sallallahu alayhi te loolu ndox yëpp ci dugg mooy ndox dafa laab tey laabalaati te dara du ko sobeel comme que gis nañ bàgg bi même bu dee kiiwa ngi ci am na medd bu ci nekkoon recueillir nañ ko ñu xool ndax dane dafa beneen xaliis bi bu abu umaama bi radiyallahu anhu dafa préciser ne naka euh, dafa préciser kañ la ndox moomu di yàqu mooy bu dee sobe bi ci dugg bi ci dugg dafa altéré goût bi wala couleur bi wala euh, goût bi cafka bi wala couleur bi non goût hmm, bi wala odeur bi waaw xeet bi laa faat xeet bi ak ak waaw melo bi léegi ñoom ñu ne loolu day wane ne comme bi ma ko jëlee yooyu yëpp dara dindiwu mooy kon day dugg ci biir généralité bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobeel léegi ñu ne la beneen ndax Hanafi fii li tax ñu dugg fii rahmatullah alayhim ñoom mu ngeen seetloo en général ñoom doonu ñoon ànd ak Maliki yi ci côté boobu mais ñoom fi ñu ànd ak ñoom mooy ndox mi ndox mi day daw te xadiis biñ nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane ci version imaamul Bukhari rahmatullah alayhi dane alladhi la yajri mooy bi nga xamante ni du daw ñu xamee ci ne kon bii daw bokkul ak àtte ak ndox mi nga xamante ni dafa tag mooy li ñu tere nga saw ci mooy ndox mu tag léegi ñoom ñu ne ndox mii même bu dee am na sobe mais day daw ginnaaw bi muy daw mooy daw googu day tax sobe bi dem nit ndox mii dawe noon noonu lay yóbbaale sobe bi ñoom ñu ne beneen argument mooy xadis bi ñu nekk laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi laa yajri thumma yaghtasilu fiihi ñu ne loolu tamit mooy bu kenn yonent saa sallam ne bu kenn ci yéen saw mukk mukk ci ndox moo xam ne dafa takk mooy bi nga xamante ni du daw ba pare mu ciy sangu ñoom ñu ne lool la kon ko bële day daw même bu dee sobee ngi ci mu ngi daw loolu day wane ne kon atteem atte contraire bi dawul lay mi nekk ndax bu dawul ñoom dañu jàpp nekk bu ci sobe duggee tamatul matul foo xam ne boo yëngalee fii fële du yëngatu baaxul la comme que bii nag mu ngi daw kon génn na ci atte boobu kon loolu mooy argument wu xanafiye yi ak maliki yi te boobu lañ nootaloon insha allah léegi nag douzième bi mooy bi ma ne woon dama ko fàtte woon mooy masala bi nga xamante ne nii moo yonent bi dafa tere ku saw ci ndox ku ñëw fekk ndox mu takk nga taxaw saw ci loolu la tere léegi est-ce man bu ma jëloon kaas bi dékk saw nit wala saw kum nekk man wala keneen jël ko sotti ko ci biir ndox mi est-ce que ñoo yem àtte wala déet boobu lañ fa boobu laa fàtte woon moo tax affaire yi nekk douze kon masala boobu moom ñaari avis moo ci am mooy ne daanaka jamaahirul ulama ñoom ñépp li ëpp majorité boroom xam-xam yi dañu ne ndox moom moom de toute façon nga ñëw saw ci directement ak nga nga saw ci benn kii sotti ko ci benn la xam nga loolu dañ naan dafa logique loolu mooy premier avis bi kon mooy bu ma nee majorité jamaa jamaahir la sax mooy li ëpp presque tuuti mu nekk ijma budul woon beneen avis bi ma leen di wax kon mooy da ngay jël ñeenti njiir yéeg boroom xam-xam yi ngeen xam yépp mën ngeen ne loolu ba mu des ñi ci ñi ma bëgg a wax nii deuxième bi mooy ñoom dañ ne yemul nag déedéet li ñu tere daal mooy ku ñëw taxaw tiim ko saw ku saw ci benn ndab sotti ko ci loolu garaawul bokkuñu. ndax ñoom dañ ne yonent bi daal sallallahu alayhi lii la wax mooy bu kenn saw waxul ne bu kenn buñ sawee ci benn récipient bu ko ci sotti waxu ko kon yemuñ kon nag loolu mooy lan bu nee yemul kon mooy ndox moomu selon avis ñële ñi ne ñoom gra ñoo yemuñu mooy kon kooku pour moom ndox mi sobewul ci moom ndax lële lañ tere mooy lan mooy zahiri yi ñoo wax loolu mooy ñoom imaam euh, Muhammad ibn Hazm ak ñi ànd ak moom ñoom ñoom ñoo d'accord ñoom dañu jàpp ne loolu benn la du benn bokk kon avis yi mooy loolu ñi ñi ëpp ñi ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne ñoo yem nga saw ceeg nga saw fenn sotti ko ci ñoo yem ñeene yemuñ léegi nag loolu ñëpp xam nañ ne insha allah li noot sax mooy premier bi mooy ne ñëpp xam nañ ne euh, cause bi nekk ci ñu tere la ndax yow saw mi lañ tere saw mi saw mi jóge ci yow lañ ne bu ko ci def mais nga def ko ci support def ko ci ak nga def ko ci direct benn la waaw loolu moom dafa leer moom jaru sax argumentation bu bari loolu loolu moo nekkoon douzième bi mooy dernier moo nekkoon dernière question bi ci masala euh, hadis cinq bi léegi bu ko defee mooy kon xadis 1 bi ba 5 jeex na léegi bala ñoo dugg ci ndax il faut kon tey ñu def taxriiju xadis 6 ak 7 mooy ban xadis 6 bi mooy xadis bi nga xamante ni dana waan rajulin saxibar mooy xadisu waan rajulin saxiban nabi sallallahu alayhi wa sallam kama saxibahu waan rajulin saxiban nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an taxtasila al mar'atu bi fadli aw ir rajulu bi fadli al mar'ati wal yaxtarifa jami'an léegi mooy xadis boobu ak de xadisu ibnu abbas bi radiyallahu anhuma boobu ñaar yooyu la def taxrij bi après mais bala ñoo dugg ci lool kon buñ noon def benn genre résumé bu résumé résumé mooy ne kon mën nañ ne bu ñu commencé ndox la ñuy wax mooy ndox ci cosaan premier li ngay njëkk a xam mooy ndox ci cosaan dafa laab tey laabalaate mooy ndox daal bu dee dafa nekk yem ci li nga xam ne noonu la ko yàlla binde moom lañ naan ndox mi nga xam ne dafa nekk ci origine bi ko yàlla wàccee wala noonu ndox yooyu yëpp a laab kon ndox généralité mooy dafa laab tey laabalaate léegi nag mu am ñetti façon ndox muy ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaate te mooy ndox mi nga xam ne dafa des ci cosaanam dinañ ñëwaat ci yiñ ciy yokkaat mais nañ lim ñett yi d'abord mooy ndox mu laab tey laabalaate mooy taxuur ndox moo xam ne moom dafa laab rek mooy taahir laab tey laabalaate mooy loo xam ne mën naa ci jàpp mën naa ci sangoo set bu sama yére taqee sobe man naa ko cee dindee wala fi may jullee laab nag mooy mën naa ci togg mën naa ci naan man naa ci def lu nekk mais nag manuma ko jàppe manuma ko sangoo sangu set mais bu dee sangu rek ngir féexlu noonu boobu man nga ko utiliser mooy sangu rek damaa tàng xaaral ma dem sangu ji boobu waaw kay boobu man ngaa sangoo ndox moo xam ne ci taahir rek la yem mais nag bu boobaa amoo possibilité nga toog julli jot ñu ne eh tàkkusaan jot na de nga ne mais man dama amoon janaaba sax mais mais sangoon naa sax sànq ah. kon naa ko kii rek jarul sax may jàpp ko damay ñëw dañ naan la déedéet yow da ngay dem nga sangu ji uti ndox moo xam ne dafa laab tey laa balaate nga sangu set ba pare nga dóoru ñëw ndax premièrement yow ndox mi nga utiliser liñ lay njëkk a wax mooy yow ndox mi nga utiliser moom manu koo def deuxièmement yow yéene woo ko woon te yonent bi saa salaam dana innamal a'maalu binniyaati jëf yëpp ci yéene la yow dagat ne woon rek dangay ngay sangu ngir kii féexlu nga bàyyi ba kii naan ma baax na léegi déedéet dañ naan la déedéet sa jàpp sa loolu baaxul kon mooy ndox mu laab tey balaate mooy lool ndox mu laab mooy moo mën a naan ak yooyu li ñu wax léegi mu des ndox mu sobewu mooy ndox moo xam ne sobe da cee dugg par exemple ba changer ba changer benn ci soit couleur bi soit goût bi soit odeur bi léegi nag bu ngeen gisee xadis yi yan xadis ñooy wane na lool lool noon noonu la demee mooy premier xadis bu Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xam ne boobu moom dafa wax bu ñëwee ci premier catégorie bi première catégorie ndox mi ñu wax mooy bu laab tey balaate xadis boobu moo ci gën a général presque moom dane lan inna al ma inna euh, al xillu maytatuhu wa tahuru ma'uhu mooy ndoxum géej de dafa laab tey laabalaate te méddam dagan na léegi loolu ñu gis ne médd euh, ndoxum géej ndox mu ndox mu lan la ndoxum naturel la mooy ndox mu naturel la mooy ne géej moom bokk na ci nga xam ne dafa naturel mooy ne jëluma man defuma ko fa sàmba defu ko fa keneen defu ko fi moodu yi defu ko fa mooy dañ ko fee fekk loolu yàllaa ko fi def mooy ndox moo xam ne dafa naturel kon ñu ne ndox yi naturel yépp foofu la ñuy jëlee na ndox yi naturel yépp moom laab na tey laabalaate léegi nag mais ci biir ndox yooyu mën naa am mu changer mais li ko changer soit muy ndox mi fi muy jaar boo génnee ci ndoxum géej dem ci yeneen ndox comme ndox muy daw ndoxum rivière wala yooyu ñu gis ne muy dox fi muy jaar ndox mi ñu ne ndox mi kat dafa commencer xonq léegi damaa bëggoon a xam est-ce que laab naam laabul du ma ñëw rek ne changé na rek automatiquement ma ne yàqu na déedéet dama naan changé na bu ma ñëwee laaj ki ma koy ma ne kon mu ñëw laaj ma ne ma man kat suñu dëkk dañu am ndox moo xamante ne nii day daw benn rivière la mais ñun li ñu ci jaaxal ndox mi dafa xonq loolu booy tontu doo ñëw rek ne ko ndox mi baaxul comme que changé na ñetti yi ñu waxoon benn bi changé na déedéet dañ naan la danga naan koy laaj leen na léegi li ko changé moom fu mu jóge est-ce que yéen yéen a jël deret par exemple tuur ko ci bam bam bam xonq wala déet mu ne la déedéet nga ne ko kon fu mu jóge mu ne fi muy jaar suuf si muy jaar moo xonq moo tax mu xonq ñu ne la dara newu ci bu boobaa bu ngeen demee yéen ak seen waa dëkk yëpp mën ngeen ci jàpp ndax loolu loolu loolu du yàq ndox mi loolu kon mooy côté couleur bi mooy fi muy jaar a tax mu changer changer na mais fi muy jaar a tax léegi mu am beneen mooy ne fi mu nekk comme dafa takk comme li ñu waxoon ndox mu takk comme genre teen mais nag fi mu nekk dafa am garab goo xam ne soit dafa sax ci biir ndox tax ndox mi commencé vert wala ndox moo teen bi dafa rëy bu nekk ci àll bi par exemple mais benn garab tiim ko xob yi di ci dugg mu commencé changer kooku dañ naan la tamit ndox moomu dara newu ci man nga koo utiliser mën nga cee jàpp léegi mu am beneen façon ndox moo xam ne ci taxur la dugg mooy ndox moo xamante ne fi ma ko def fi ma comme dama jëloon biteelu coca bi ma raxas ko ba mu set mais ma def ci ndox nag pour jàpp mais saa bu ma ñamee ndox mi mel ni dafa am caf ka coca bi day mel ni lu ci nekk mais fooru noonu mais dafa mel ni dama ko ci yëg dañ naan la boobu it garaawul ndax li nga ci war raxas nañ ko ba mu set mook bay bërigo yu defoon yeneen produit yu ñu raxas ba mu set la nga def ci ndox loolu garaawul ñu ne la tamit nga ne waa man dama am beneen façon ndox boo xam ne man ndox mi dama ya dañ ne ñu dafa may ay microbe ma jël ay eau de javel def ci biir ngir defar ko waa ndox moom moom est-ce que mën naa ko jàppe ñu ne la loolu mën nga koo jàppe tamit taxuur kon buñ gisee kon taxuur kon bari na ci gàttal yooyu la léegi taahir taahir nag moom mooy man na nekk mën na nekk ndox moo xamante ni comme ni ñu waxoon sànq mais li ko changé man maa ko tey comme ma jëloon soow sotti ci biir mu changé kooku dañ naan la ndox mi léegi mën a toog jàpp ma jël diwlin sotti ci biir ba nga xam ne damay gis nii naa beeg ñu ne la lii mën a toojee jàpp loolu taahir la am na li ma wax nii am na lu ma fàttali loo xam ne dama ko naroon a tëb dama ko fàtte woon ci mas ci kii yi yoo xam ne mu ngi woon ci kuur bi te am na solo tamit ñu souligner waat ko mooy liñ naan maa'ul muqayyad différence bi am entre maa'ul mutlaq ak maa'ul muqayyad ndax ndox yiñ la wax nii ne taxuur la yiñ njëkk a wax yooyu dañ leen taxuur la biñ la wax ne daa changé tamit mooy dama jël soow wala leneen wala boisson sorti ci mu xaw a changé maa ul muqayyad nag mooy ndox moo xam ne comme dama naan euh, dama jël pom euh, pom wala orange ma koy ma koy pressé di ko pressé ba mu nekkum ndox ba mu nekk jus ma jël ko léegi lool xam nga dañ naan la ndoxu mango wala ndoxu orange la waro fii di wax mais dañ naan la ndox moomu du taxuur taahir la moom bokkul ak ndox yiñ doon wax sànq ndax lool jus la mais dañ naan bu dee wolof dañ naan la ndoxum mango ndoxum orange wala lan li ñu naan eau de Cologne xam nga eau la ñuy wax mais bul dégg ñu ne eau rek nga ne léegi baax na dañ naan la lool dañ koo tënk ndox la moo xamante ne ni nekkul ne léegi da koy mën a utiliser mënatoo koo utiliser mais man mën nga koo naan wala mën nga koo utiliser leneen mais mënoo ci jàpp lool mooy maa ul muqayyad alors que maa ul mutlaq yeneen yi ñoom manoon na nekk léegi kon taahir bu ma nee sax ndoxum orange ci la bokk ndoxum citron yooyu yëpp mooy maa ul muqayyad lool ci taahir yi la bokk mooy mën naa ko naan te dara duma ci fekk li ma def araamul léegi nag loolu lan laa ci mën a def mooy lu taahir mooy naan wala bu dee nag ci ngiiru maali ci rahmatullah alayhi ñoom manoo ko manoo ko utiliser bu dee dangaa am sa sa yére dafa am sobe manoo jël ndox moo xam ne dafa dafa nekk taahir nga ñëw di ko utiliser ngir raxas ngir fóot ko ci boobu dañ naan la affaire bi deñ na moom boo même boo xoolee gis ne li ci takkoon ci sobe deñ na dañ naan la loolu deñ na ne àtte bi jógu fi ndax àtte bi li ko fiy jële mooy ndox mu laab tey laabalaate ci ñoom man naa ko naan man naa ci togge man naa ci def leneen léegi pour yem foofu ndax timis a ngi jot ñu di daaneel ci beneen bi muy bu dernier bi mooy ndox moo xam ne dafa sobewu ndox mu sobewu moom manuma ko naan manuma ko utiliser dara lan la baax tuuri te nag fexe koo tuur foo xam ne tamit nit ñi njortoo ne nit ñi dinañ ci mën a dinañ ci tooy di ci takkaat ndax bu dee fi nga koy def dalaa leen na fii ma ko fi defee ñi fiy jaar mën nañ cee takk loolu dañ naan la bu ko fa seetil feneen foo xam ne nit ñi dinañ ko mën a moytandiku nga def ko kon ndox moomu mooy dernier bi mooy bi nga xam ne moom àtteem lenn la mooy fu mu nekk manuma cee jàppe manuma cee sangoo set manuma cee togg manuma koo jox sama sama xar sama nag manuma koo jox dara moom daal lenn la tuuree ci baax wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma <coughs> ba'd ñu tàmbaliwaat fi ñu yemoon mooy kon ñu ngi woon ci xaw a def benn résumé bu ndaw li ñu gisoon li ñu jot a gis ci cinq xadiis yi kon waxoon nañ ne li njëkk a wax sànq mooy ndox ci cosaan dafa laat tey laabalaate buñ la nee ñaata façon ndox moo xam moo am nga ne ndox mu laat tey laabalaate ak ndox mu laab ak ndox mu sobewu loolu nag waxoon nañ ne kon niñ ko waxewoon ci cours yi euh, mooy bu ngeen gisee raison bi tax insha allah alxaafis ibn xajar rahimahullah defoon ci bi muy indee premier hadis bi mu mujjee bi muy wax ñi ko soloo mu ber ca suuf ne wa rawaahu Malik wa Shafi'i wa Ahmad loolu la doon junj ne ñetti ñi ñoom ñoo bokk ci point bi ne ñetti façon ndox yi moo am léegi kon loolu wax na ñetti façon ndox yi léegi nag mu am beneen affaire booy xaw mooy bu ma amee sama ndox loo xam ne dafa sobe dafa laab dugg ci bu ko changé nan lay demee mooy ndox mi ñu waxoon sànq mag laab na tey laabalaate mais léegi dama ko fay teg benn xale de ma sama benn butéelu caakiri wala soow rek mu sotti ko ci biir dañ naan la bu dee changé na ko ndox moomu léegi taahir la mooy bu ngeen seetloo li ci dugg dafa laab mooy bu ko changé rek mooy ne kon léegi maatuma cee jàpp mais bu dee da cee dugg te changé wu bu boobaa man nga cee jàpp léegi mu des beneen cas de figure mooy bu dee li ci dugg moom ci ndox moomu sobe la bu dee li ci duggu sobe la mooy soit sobe bi ci dugg changer ndox mi ñetti ci yi waxoon benn ci ñetti yooyu wala rek mu bañ koo changer du tout wala mu bañ koo changer du tout bu boobaa dañu naan bu dee changer na ko bu deen sobe bi ci dugg da koo changé benn ci ñett yooyu mooy ndox moomu ndox mu sobewu la léegi waxoon nañ ne loolu moo doon abi yi maalikiya yi ak zahiriya yi rahmatullah alayhim léegi ñoom fi ñu tegtaloo ndax li taxoon ñu boole woon cinq yi neewoon nañ ne bu ko defee abi fondement mazhab bu nekk ñu gis ko ci biir kon ñuy wax loolu mooy ndox moom ndox mu ngeen ma mën a indil bu dee benn ci yooyu changé wul même bu dee sobee ci dugg baax na ñooñu fi ñu tegtal woon mooy xadiisu abu umaama al-baahili ak ab ak xadiisu abu sa'id al-xudri innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay ak beneen bi naan bu dee li kon daa daa ñëw ba noot cafka bi wala xet gi wala melo bi ñoom lool mooy kon seen seen fondement seen fondement ci côté ndox loolu la muy maaliki yeeg zahiri yooyu moom utilisé wuñ deuxième bi ñoom premier bu Abu Sa'id al-Khudri bi foofu lañ teg ndox dafa laab tey laa balaate dara du ko sobeel moom loolu mooy seen fondement li gën a ci hadith yi ñu gis léegi nag mooy kon sobe dugg na ci bu dee changé wu ko wax nañ la ñee seeni fondement ak seeni li tax ñu ne ñoom bu dee changé wul dara newu ci mën nga ko utiliser léegi mu des ñeneen muy Shafi'iyya yi ak bila yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne bu dee nag kanta sobe na cee dugg ñun ñëpp gis nañ sobe dugg na ci ndox mi lenn nag la ñuy xool mooy euh, ñu def benn lu ndaw rek entre parenthèses mooy nag yi ñuy wax ni saa bu ko changer ñépp a d'accord ne baaxul bu bu bu dee li ci dugg da koo changer sobe bi loolu ñépp a d'accord ne baaxul mais cas bi ñuy wax nii mooy cas xam ne sobe dugg na ci mais mais soppiwu Hanbali yeeg Shafi'i yeeg rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun dañuy xool comme que dugg na ci soppiwu ko loolu wax nañ ne loolu duñ ci ñëwaat loolu moom ci cas boobu lañ nekk mooy bu dee soppiwu ko léegi ñoom dañuy xool est-ce que la tey xullatayni wala déet environ cent soixante litres bu dee ndox mi sobe bi dugg mat na environ cent soixante litres jëm kaw ñu ne kon garaawul mën nga cee jar mën nga cee sangu set ñu ne leen lan mooy seen lan mooy seen dalil ñoom ñu ne yonent bi sallallahu alayhi moo wax ci xadiisu Abdullah ibn Umar rahmatullah radiyallahu anhuma ida kaana al maa'u qullatayn lam yaxmil al xabat mooy ndox bu matee ci beneen euh, version bi beneen kii bi kii mooy la lam laa yan jus mooy du sobewu laa yan jus lam mooy ne ndox bu dee dafa mat ñaari xulla environ cent soixante litres dootul sobewu dootul yanootu sobe ñoom loolu mooy kon seen fondement ci cinq hadith yi foofu lañ lool moo tax fu ñu fu ñu ñëwee ci ndox sobe dugg na ci nga gis Shafi'i beek Hanbali bi rahmatullah alayhi ma ñoom foofu lañ koy teg bu dee changé wu ko bu dee mat na cent soixante jëm kaw baax na bu dee nag matu ko yàqu na léegi mu des ñan mu des Hanafi yi Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne nag affaire bi mooy il faut ndox mi bari mooy li ci dugg du am effet ci moom te pa bala ñoo xam ne du ci f mooy daa war a bari ba bu ma yëngalee côté bi beneen côté bi du yëngatu mais ñoom fi ñu tegtaloo ci seen tegtal yu bari ndax du du fii nii ci xadis xadis cinq ni mujjee gis léegi ñoom foofu bokk na ci liñ tegtaloo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam